al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala léegi nag moo di beneen xadis boo xam ne <laughs> xadis bi tuddoon nañ ko fi hmm? ah, dugg tuddoon nañ ko fi waaw ah, ay nañ ci ñëw moo doon nañ ko fi tuddu allahu akbar waaw allahu akbar yu wane eh, vraiment vraiment Euh, gravité wu yenn yi nga xam ne mooy torturer ak tamit dóor ci yoo xamante ne dóor yoo xam ne au delà du raisonnable mel ni am mbaam mbaam sax boo koy rewaroo ko dóore noonu waaw mooy waroo ko dóore noonu euh, waroo ko dóore noonu c'est pas que voilà man daal sama jaam la léegi man lu ma neex laay def di ndulli déedéet borom bi mayu la ngay def lool de waaw loolu bi boo nga xam ko waaw au-delà du raisonnable loolu borom bi may ko kenn te nag nit ku nekk nag war na xam ne li muy def bés dina ñëw ñu daal di ko ci xisaab waaw waaw al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi bi nga xamante ne mooy 4 mu ne waan abi mas'uudin al-Badri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kuntu adribu ghulaaman lii bis-sawt fasami'tu sawtan min khalfii i'lam abaa mas'uud falammaa fahima as-sawta mina al-ghadab falamma danaa minni idaa huwa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa idaa huwa yaquul i'lam abaa mas'uudin inna allaha aqdaru alayka minka alaa haazal ghulaam faqultu laa adribu mamluukan ba'dahu abadan wa fii riwaaya fasaqata as-sawtu min yadii min haybatihi wa fi riwaya fa qultu ya rasul allah huwa hurrun liwajhi llahi taala fa qaal ama innahu law lam taf'al lafahatka an-nar aw lamassatka an-nar rawahu muslimun rahimahu llahu bihadihi riwayat kon al imaam al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala indil ñu hadis xam ne bu rëy la te mu ne waan Abi Mas'ud mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne dakkantalam la gënoon a siiw mooy Abu Mas'ud Uqbatu ibn Amr bu ko jaawe Uqbatu ibn Amir al-Juhani kii mooy Ansaari bi ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba bokkoon ci waa Khazraj al-Badri an-Najjari radiyallahu anhu muy Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu annahu qaala nee na kuntu damaa ne woon adribu lii moom mooy ndulli la tudd du dóor kese dama doon ndulli <laughs> waaw <laughs> dama doon dóor xulaaman sama benn jaam lii bu ma ñeel bi sawt ab yar laa yor karabaas way jël yar bi di dóor tël di dóor nee bi may dóor noonu fa sami'tu sawtan xalfi man daal damaa jekk rek dégg benn kàddu sama gannaaw naan man daal li ma dégg maa ngi dégg lenn li ma dégg dégguma sax bu baax li muy wax mais Aba Mas'ud naan xamal yégal yow Abu Mas'ud ca sama gannaaw falam afhami sawta min al-ghadab kaddu gi xawmaa ràññee kaddu kan la dégg naa daal mu daan elam aba mas'ud mais kan mooy wax xaw ma ko ndax tellement kaddu ga kay wax dafa fees dell ak mer kaddu ga nee na falamma danaa min nii mu ne falamma danaa min nii ba aji kaddu ga kan kaddu borom kaddu ga jege ci man ma xool ila huwa rasulullah muy ndawal yàlla li nag ma ne eh, eh. fa ida huwa yaqul mu ngi continuer di wax naan ma i'lam aba mas'ud inna allaha aqdaru alayka minka ala hadha al ghulam nee na yoneen saa salam la ndekete mu ngi naan yëgal sache que yow abu mas'ud kene borom bi moo gën a am kattan ci yow def la lu raw ni ngay def gone ni ngay def jàmbi li def yàllaa la gën am kattan foofu ngir def la lii lopp lii nee na fa qultu ci saase ma tiit ba ne laa adribu mamlukan ba'du abada ma ne hé yoneen saa salam dootuma dóor ab jaam mukk à partir de tey jeex na dootuma ko defati mu ne wa riwaaya am na ci benn lu ko imaam muslim solowee dane fa saqata sawtu min yadi min haybati nee bi ma bi ma di gi bi wa nit ki jegee ba ma xool bu yoneen saa salam bi ma am ci wam moom ak fi mu toll ci sama xol moom yone saasam damaa tiit ba yaab mi dafa waddi sama loxo te tayu ma ko mu ne wa fii riwaaya am na neneen nuñ ko solo fa qultu ma ne ya rasulallah yow ndawal yàlla la saa salaam huwa hurrun li wajhillah ta'ala ne moom nii ma doon dóor de libre na ngir yàlla pour la face d'Allah alhamdulillah tabaaraka wa ta'ala yone saasam libre na goreel naa ko yonent bay saasam fa qaala nee na yonent saasam tegal ma ci ne ama innahu law lam tafal yëgal ne gis nga boo ko libéré woon la la fa xat naar safara dina la aw la massat ka naar wala mu ne safara dina la laal waaw deful woon safara dina la allahu akbar allahu akbar waaw Allahu akbar waaw ah, mu ne rawaahu soloona muslimun al imaam muslim ah mu ne yi imaam muslim soloona ko bi hadihi riwayat ci riwaay yépp imaam muslim daal na koy solo ibnul hajjaaj rahmatullah alayhi léegi eh, nañ xool premièrement est-ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam di al imaam ahmadu ibnu muhammad ibnu Hanbal indi na ko ñetti bërëb ci musnadu ash-Shaamiyyiin baqiyatu hadiis Abi Mas'uud al-Badri al-Ansaari waaye al imaamu Abu Daawuud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al-jamii' solo Muslim nag mu ko di hadiisu Suwayd ibn Muqarrin bi bi mu indee ñetti version yi ci li indee Abu Mas'uud yi anhu moom itam indi fi ñetti version buntu bi ñetti hadiisu Suwayd yi la indi. ak ñetti xadiisu ñetti version xadiisu ki nga xam ne mooy Abu Mas'ud kon mu ngi woon kitaabul aymaan baabu suhbatil mamaalik wa kafaarati man latama abda mu ne haddasanaa Abu Kaamil al-Jahdari mu ne nettali nañu al-imaamu Muslim dañuy gis riwaaya yëpp ñett yëpp comme niñ defoon bee mu ne nettali nañu Abu Kaamil al-Jahdari da al-Fudayl ibn al-Husayn bokkul al-Fudayl ibn Iyaad mi ngi gisoon sànq non al-Fudayl ibn al-Husayn kooku du sëriñu imaam Muslim sëriñu sëriñu al-Fudayl ibn al-Husayn ibnu Talha al-Basri Abu Kamil al-Jahdari rahimahullah al-Basri eh, génn ad gane àddina 145 génn àddina 237 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Wahid mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn Ziyad mu ne ki ñu nett mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawla Abu Bishr ibn Abu Ubayd al-Basri si yowoon ca Saqafi rahimahullah génn àddina cent soixante-seize am nañu ne cent soixante-dix-sept am nañu ne cent soixante-dix-neuf wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathana al-A'mash mu nekk ñu ne telmoy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl rahimahullah gane àddina la soixante et un génn àddina cent quarante-cinq rahmatullahi alayhi an Ibrahim at-Taymi moo jële ci Ibrahim ibn Yazid ibn Sharik at-Taymiyu rahimahullah Abu Asma al-Kufi al-Abidu génn àdduna 92 ci wuute bi jaam rahmatullah alayhi an abihi Ibrahim at-Taymi jële ci baayam di Yazid ibn Sharik ibn Tariq at-Taymiyu al-Kufi rahimahullah moom nag am nañu ne muxadram la fekk woon na li nga xam ne mooy jaahiliya en tout cas wallahu ta'ala a'lam wa annahu qala Abu Mas'ud moom mu ne Abu Mas'ud nee na muy Uqbat ibn Amr ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba radiyallahu anhu al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Badri yu génn àddina la 39 am nañu ne la 40 am nañu ne sax avant euh, loolu ay wute la ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu am nañu ne ci feewu xilaafa Seydina Muawiya la génn àddina voilà loolu ay wute la. mais sinon bu dee ay année trente bo moo wenewul woon xalifa sayyidina Ali moo noon xalifa radiyallahu anhu euh, wa arda léegi euh, moom Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Badri mu nee na kuntu adribu ghulaman lii bi sawt waaw <laughs> mooy lii moom la Imam An-Nawawi indi ci minha ci kii bi euh, Riyad bi <coughs> fa sami'tu sawtan min khalfi i'lam Aba Mas'ud falam afhami sawta min al-ghadab qaala falamma danaa minni idaa huwa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa idaa huwa yaqul i'lam abaa mas'uud i'lam abaa mas'uud qaala fa alqaytu sawta min yadi fa qaala i'lam abaa mas'uud anna allaha aqdaru alayka minka ala haadha al-ghulaam qaala fa qultu laa adribu mamluukan ba'dahu abadan voilà mu ngi nii léegi imaamu muslim mu ne léegi bi mu wax wa fi riwaayatin fa saqata as-sawtu min yadi min haybati foofu ca suuf kondi mu ne wa haddathanaahu mu ne nettali naa hadis bi ba léegi Ishaaq ibn Ibrahim di ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi xarit imaamu Ahmad gane àddina cent soixante ans génn 37 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana jarir sëriñ ñoom imaamul Buxaari tamit qaala mu ne axbarana xabaare nañu jarir di jarir ibn Abdil Hamiid ibn jarir ibn Qurt ibn Hilaal Abu Abdillah al-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullah gane àddina 110 génn àddina 188 ci wuute yu ci am rahimahullah ale mu ne ha Imam Muslim na taxawal man di la beneen càllale wa haddathani Zuhayr ibn Harb nettale man dong sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 232 rahimahullah alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Humayd mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Humayd al-Yashkuri Abu Sufyan al-Ma'mari al-Basri al-Baghdadi al-Himyari rahimahullah cent quatre-vingt-deux am na nag ñu ne deux cent deux gis cent quatre-vingt-deux quand ba deux cent deux mooy vingt ans de différence

abu abdillah an-Nisaburiyu az-Zahidu al-Hafidu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 245 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu nekk ñu nekk mu Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyariyu mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'aniyu génn àddina 211 mu ngi ganoon àddina 126 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Sufyaanu mu ne xabaar nañu Sufyaan moo ibn Sa'iid min gis nang kon nag <coughs> mu ngi noonu mu ne la ha beneen tallale wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettana tamit suñu beneen sëriñ ba Muslim ak Aysi suñu beneen sëriñ da Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Affan mu nekk ne tamit Affan di Affan ibn Muslim ibn Abdillah ibn Uthman al-Bahili al-Basri was-Saffar al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 134 génn àddina 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abu awaana mu ne nettana abu awaana di al-waddaah ibn abdillah al-yashkuri abu awaana al-waasiti al-basri al-haafiz al-bazzaaz gane àddina 122 génn àddina 175 am nañu ne 176 wallaahu ta'aala a'lam mu ne kulluhum ñoom ñi ñëpp nag anil A'mash moo ñoom Sufyaan abu awaana hmm? ak ñi nga xamante ne nii eh, muy eh, Euh, kële jarir ah ñoom ñëpp ñu jële ci ki nga xam ne mooy abu awaana ñoom ñu jële ci al amash gis nañ ko san sulayman ibn mihran al asadi wal kahili rahimahullah gane àddina soixante ans génn àddina cent quarante cinq rahmatullah alayhi bi yi ci sa càllale ma nga xam ne moom lañ gisoon ca kaw wa haddathana Abu Kamil al-Jahdari qala haddathana Abdul Wahid yani ibn Ziyad haddathana al-A'mash an Ibrahim at-Taymi an abi loolu lay wax ci càllale boobee mu ne nahwa hadithihi mu ne lu mel ne hadithu Abdul Wahid sauf que ghayra sauf que anna fi hadithi Jarir bu dee Jarir mooy bi mu ne njëkkandi na wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir mu ne ci càllale boobu moom ni mu ko fa saqata min yadi sawtu min haybati dane ci yar bi daa mujj li nga xam ne daanu ndax li rot ndax ragal ndax gi ma am respectabilité bi ma am yeneen saa mu ne euh, yar bi daa wadd ndax euh, téeyu gi ma am ne moom laa amoon ci yeneen saa salam euh, loolu quoi waaw léegi kon boobaangoog léegi ñu xool beneen càllale bi mu ne wa haddatha Abu Kurayb Muhammad ibn al moom it gën nañ ko gis mu ne te nettali lañu Abu Kurayb ne Muhammad ibn al-Ala al-Hamadaniyu di sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 161 génn àddina 247 rahmatullahi alayhi Abdullah qala haddathana Abu Muawiya mu ne nettal nañu Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullah gane àddina 113 génn àddina 180 14 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana al-A'mash gis nañ ko sànq an Ibrahima at-Taymiyyi an abiihi an Abi Mas'ud radiyallahu anhu qaala kuntu adribu ghulaban li fa sami'tu min khalfi sawtan a'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayhi faltafattu fa idha huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa hurrun li wajhillahi fa qaala ama law lam taf'al la lafahatka an-naar aw lamassatka an-naar allah mu ngi nii waaw lii mooy riwaay yi gis léegi xanaa tekki bu mujj bi rek <clears throat> mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar andi na ñetti yi moom mooy waa kutubu sitta Muhammad ibn Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala mooy Muhammad yi waaw ñett Muhammad yi Muhammad ibn al-Ala moom lañ jóge sànq muy Abu Kurayb al-Hamadani sëriñ waa kutubu sitta bi mu ci tegoon mu wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna nettali ma suñu sëriñ de Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin <coughs> Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullah gane àddina 167 génn àddina 252 wabnu Bashar ak seexam bi di ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan si woon ci Bundar Abu Bakr al-Basri yi ñoom ay seex la ñoo bokk at muñ gën a àddina cent soixante bokk at muñ génn àddina cent muy deux cent cinquante deux bokk ñoon day bàyyi nag <laughs> ay xarit la ñoon <coughs> ñoom ñaar ñëpp di kër sëriñu waa kutubu sitta comme euh, Abu Kurayb walla du lii bënil musanna <coughs> al imam muslim mu di muhammad ibn musanna di doom musanna bi moom la ñu qaala mu ne ñoom ñaare nañ haddathana ibn abi adi ñu ne abi adi di muhammad ibn ibrahim ibn abi adi uh, ibrahim as-sulami mawlahum abu amr al-basri rahimahullahu ta'ala <coughs> génn àddina 194 rahmatullahi alayhi lamu an Shu'bata mu jële ko Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti di amirul mu'minin gane àdduna 82 jàpp 87 génnaat na la 160 rahmatullah alayhi an Sulaymaan moo ko jël Sulaymaan mu ibn Mihraan wa al-Amash voilà al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad gis nañ ko sànq ma an Ibraahiima at-Taymi an abiihi at-Taymi an abiihi an Abi Mas'uud radiyallahu anhu kaana yadribu ghulaamahu fa ja'ala yaquulu a'uuzu billah <coughs> waaw xoolal bi da doon dóor jaamam bi jaam bi naan a'uuzu billah waaw maa ngi ñaan maa ngi làqu ci yàlla xaala fa jaala au lieu lool bu téye waaye fa jaal muy continuer yadribuhu di ko dóor rek waaw fa qaala a'udhu bi rasulillahi kon de maa ngi làqu bokk ci ndawal yàlla li xalaa xoola ma xoola ma ndawal yàlla li saa sallam te arrêté dóor yi fa tarakahu nee na mu bàyyi ko fa qaala rasulullah saa sallam yéen yéen ne wallahi maa ngi waat ci yàlla laa wax lallaahu borom bi dëgg-dëgg aqdaru waat naa ne moo gën a am kattan alayka ci sa kaw yow Abu Mas'ud min ka ke yow alayhi bi nga am kattan bi nga am coom borom bi kattan gi mu am ci yow eh, moo ëpp fuuf qaala fa ataqahu mu daal di koy laay beele waaw hmm? ah. waaw akbar waaw ah. imaam Nawawi nag mu naan borom xam-xam yi naan amaana ndax meram gu tar gi ko doon dóor moo tax bi mu ne a'uuzu déggu ko sax ndax mer comme ni nga xam ne leen saa saa ba muy wax kàddu boobu ko déggee xawul a ràññee sax kan la xamul sax kan la ndax ni mu tare woon mer kon hadis baa ngi nii boo gisee hadis bi ñu génn ak bii ci la imaam commencé di wax li nga xam ne mooy xaraamalu mbugal jàmm wax nañ la yi njëkk yi njëkk indi muus la woon di tegu ay ganaar ay picc ak yooyu mbugal leen xaraam gu moo xaraam léegi nag muy dóor di nit ñi. indi bi ñu génn mooy hadis Suwayd bi radiyallahu anhu <coughs> ci jaam ba ñu mbejoon yoneen saa sam ne léegi libéré leen ko kii nag Abu Mas'ud moom da doon dóor moom lañ lay wax dóor yoo xam ne au-delà du raisonnable mooy loo xamante ne yenoonu maanaa waaw mooy nit ki mer na daal di défule wu ci koo xamante ne nii sans défense amul défense amul lu muy la lu mu mën a fayoo amul dara te loolu moo gën a bon koo xam ne xam nga ne du fayu xam nga ne yaa ko doole yaa ko nga koy wan loo xamante ne nii ngir rek faj sa mer koo xam ne teguwut ci dara même bu dee am na ci lu mu tegul dëkk mais yaa ngi dépasser les bornes waaw yonent bi alay saa saam da koo séen xaarul ba agsi ci moom de fam ko séen muy dóor fam sori la yonent saa saam commencé teeram avant mas lool waaw ndax mer yonent saa saam dina mer ci loo xam ne dañ koo sit yaakaar nga ne moos kon ndulli dañ koo en plus li mu ko wax après ne ko xamal ne mu ñëw nee na mer bi mu mer tax na man aji kàddu kay wax man xawuma ràññee sax kan la waaw kan mooy wax ràññeew ma kàddu kay wax parce que lu tax ndax taraayu meru kàddu ba moo yoneen saasam meroon na waaw tam yoneen saasam du mer lu dul ngir yàlla kaana yaxdabu kaana yarda lillah wa yaxdabu lillah da doon gërëm ngir yàlla waaye di mer ngir yàlla kon bu meree mooy lii mu mer yàlla mer na ki mer na ci mbir mi ba pare lii wane ne tamit daa xaram mu ne ko boo ko bi nee ko libéré naa ko mu ne ko gis nga boo ko libéré wuloon ama innahu law lam taf'al la lafahatka an-naar aw la massatka an-naar allahu akbar bi nee ko yoneen saa saam naa ko li wajhillahi ta'ala bàyyi naa ko mu li mu ne ko gis nga boo ko defuloon safara dina la lakk dina la laal naa xaw loo xamante ni yow da nga koo def ñu tëg ko yoneen saasam ci boppam ne la yow boo ko libéréwul woon ki nga def lool kon mooy képp ku ndulli jaam yenn ndulli yooyu moom yow moom sa kafaara xam nga lan la mooy nga libéré ko waaw ay est loolu boroom xam-xam yi xam nañ nangu nañ ne loolu du farata ma ne loolu yoneen saasam gis nga lii ni mu wax dafa nekk lu garaaw a garaaw loo xamante ne nii te ki nga xam ne laa yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahyu yuha waaw du waxe li ngeen xame yéen ni ngeen di wax naan ay affaire mooy ay ay ay ay bànneex ak yooyu lépp lu mu wax wahyu la boo xam ne yonent suñu borom moo ko wax kon nag bu la nee bu nee waa ji Abu Mas'ud bi mu nee ko man mooy ci muy waxal li gën a dëgg comme l'imaamu Bukhari wax fekk na Badara voilà ngir wane rek kon gravité wu affaire boobu ngir wane gravité wu dóor kon ay jaam au-delà du raisonnable yow loolu bu dee jàpp lañ la wax léegi lan ngay xalaat ci sa doom wala sa rakk wala sa koo xam ne yaa ko jirim boo yor wala koo xamante ne yaa ko kii wala policier boo xamante ne nii ñu ngi lay jox ay ay ay yoo xamante ni gaa yi yépp opposants yi ak ñi nga xam ne ko d'accord ñoo nguur gi wala wax nañ loo xam ne jàpp ngeen ne ñàkk teggin la dugal leen ci kaso yi di leen kajj ba seen faar yi yàqu ñeen ñi jaare fa faatu ngeen def avis médical boo xam ne nee ngeen dafa xaru wala yu mel noonu wala iyaazu billah yow kan ngay kan ngay kàccal kan ngay kan nga amal problème waaw bu la nit ñi jàppee te sax gaa yi de toute façon ku wax lool gaa yi dañ naan lii du dëgg du dëgg lan moo tax wanewuñ affaire yi ban médecin moo ko xool ah yooyu nga xam ne médecin yu nguur gi moom yooyu jaruñu dara tortionnaire yi nga xamante ne ñoom buñ mënee sax pigiraati yu bon loolu taxul ñuy wax waaw yow nga def loolu léegi nga ñëw kàcc teg waaw parce que benn un président bu tekkiwul dara bu fi nekk di torturer njabootam waaw ngeen jàpp nit ñi saa bu ngeen leen dugalee kaso di leen def loolu xaraam di leen sujootaloo président sangam naan leen sujoot leen buñ bañee ngeen leen di kaj ci seen xar kanam yeeg seen yooyu te gis nga leen saa salaam xadiis Suwayd bi ni nga xam ne noonu la doon teree koo xam ne day dóor xar kanam mbéj yeeg yooyu yëpp da ko doon tere ne boo dóor tam jaam sax na nga moytu loolu moo tax keroog euh, euh, euh, ibn Yisaaf nee na masumaa gis mu mer mer gu mel noonu moom keroog bi nga xamante ne nii moom moom Suwayd ci la paa boobu ñu àndaloon daal di dóor ki nga xam ne mooy jaawam bi ci xar kanam waaw Suwayd dafa mera mera mera mera ne ko yow trouvé fenn fooy dóor lu ci xar kanam wajha ajaba alayka illa hurru wajha yow daal lottu nga ci dóor fenn lu dul mooy xar kanamam gi waaw waaw daal di mer wax ko la yeneen saasam ne bu ñu ko dóoree suñu mbokk ma moom ba mu dóoree jàmbam am yeneen saasam dana libéré leen aywa waaw wal iyaazu billah kon lii lépp di waree xaraamite li nga xam ne mooy jëf ju mel noonu waaw que ça soit nit la voilà police ga waaw xam ab GI lan ab ab CRS nga nangam nga ak yoo xam ne ñu naan voilà LGI nangam ak nangam ngeen di dox dox lu ci kaw nit ñi di di ruur rek mel ni ay maam ngeen yor <laughs> yeneen saa salaam de saxaaba la wax ne ko gis nga boo libéré wuloon koo xam ne kat jaam la yow kay da koo moom waaw mu ne ko gis nga boo ko libéré wul woon safara dina la laal. waaw safara dina la laal lépp nag lu ñu naan boo ko defee safara dina la laal xoolal ndax loolu lu ndaw la wala lu garaawul man bu ma neexee def lu ma neex wal iyaadu billah wal iyaadu billah a'aadana allahu min ghadabillahi ta'ala wa ghadabi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam te yooyu yi koy waral mooy yu mel nii waaw di ndulli koo xamante ne nii di dóor au ko du raisonnable ne nii sa soxna wala yu mel noonu boo xam ne góor ñoo xam ne noonu la ñuy mel day duur seen soxna yi ba daal di dagg seen yaram yi fépp ñu toog nag jàpp ne ñoo ci nekk nag waaw di jaayu dangar ak wexta nag yooyu <laughs> moo tax yeneen voilà waaw ne man waxoon nañ ko fan yee man maay topp <laughs> àqu ñaar ñu néew doole ñii képp koo xam ne fel nga ko parce que yaay seen kilifa ngee nga man maa koy topp ba daal di koy rocc nangu ko man nga amal problème ëllëg yawmal qiyam man yonent bi alayhi salaatu wassalaam walla <laughs> ñun dañuy font quoi <coughs> waaw al yatimu wal mar'a mu ngi ci musnadu imaamu ahmad waaye ki nga xamante ne mooy al imaamu uh, ibnu maaja daal dina koy solo hadith sayna abu hurayra mu ne allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn al yatim wal mar'a waaw mu ne eh saa borom prendre ma témoin man yonent saa salaam waaw waaw waaw gis nga xaraamal naa lool te képp koo xam ne xoole nga fi ba def lool na la leer ne man yoneen saa sam nga amal procès allahu akbar waaw dinaa xatal ci nit ñu mel noonee ci sànq bu ñu sànq xàqu ñooñee waaw allahu akbar hmm? yoneen saa sam yëgal nañu ko de léegi nag képp koo xam na ngay dox doxlu topp sa bakkan ak sa yooyu daa dañu naan daa moom nag daa tàng diine daa nangam daa kii amul ngay dof dof lu jàpp ñooñ di ndullee wulli ba ëllëg <laughs> allahi ala ru'usil ashhad la yonent saa salaam yow ala ru'usil ashhad la la yonent bi alay saa salaam di di di kii eh? mooy ki nga xam ne moom ngay amal procès wala iyaadu billah kon nag lii yëpp di wane xaraam gi nga xam ne mbugal ab jaam comme ni nga xam ne noonu noonu la eh, ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam wax kii wax Abu Mas'ud ne ko gis nga bés bés boo ko libéré wul woon na leer ne safara dina la laal te loolu du lu ndaw kon nag allah allah fi ibaade ah nañu bàyyi xel xadiis yi yonent salaam borom bi yónniwu ko fi ngir fo voilà ku jàpp ne abas la fi ñëwee yi muy wax nii ah seen saa saam de léegi rek waaye am naa moom <laughs> buur barki yàlla yaa ngi yow yaa ngi dugal sa bopp waaw waaw mais jàpp nag euh, euh, euh, société boo xam ne jàpp nañ ne moom seenu ngóor lépp mu ngi nekk ci torture waate mooy wane ne ñoom daal ay ay ci lañ nekk ngu wane seenu kilifteef yépp wal iyaazu billah kooku na la leer ne